abu muhammad abdul ghani ibn abdil waahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi umdatul ahkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabul buyuu' fi baabur rahni wa ghayrihi an jaabir ibn abdillahi radiyallahu anhumaa annahu qaala qada annabiyu sala allahu alayhi wasallama bilomra liman wuhibat lah wa fi lafz man umira umra lahu wa liaqibihi fa innaha lilladi utiyaha la tarji'u ila alladi ataaha li'annahu ataa ataa waqa'at fihi almawaarith wa qaala jaabiru radiyallahu anhu innama al-umra allati ajaaza rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yaqul hiya laka wa li-aqibik fa amma idaa qaala hiya laka maa ishta fa innahaa tarji'u ilaa saahibihaa wa fii lafdin li-muslimin rahmatullahi alayhi amsikuu alaykum amwaalakum wa laa tufsiduuhaa fa innahu man amara umra fa hiya lilladi umiraha hayyan wa mayyitan wa liaqibihi kon alimam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid rahimahullahu taala muy wax fii xadiisu numéro deux cent quatre-vingt-treize ñaar ak juróom ñeent fukk ak ñett muy xadiis Seydina Jaabir mu ne an Jaabir mu ngi jëlee ci saxaabi mu ngi naan Jaabir ibni di doomi Abdillah di doomu saxaaba beneen bu ñuy wax Abdillah radiyallahu anhuma annahu qaal mu ne nee na qadaa do daal dinay atte annabiyu yonente bi sallallahu alayhi wa bil umra ci umra liman ñeel ka nga xam ne wuhibat la moom lays ko jox léegi nga ne moom moo wóolu umra ma ne laal umra mooy li nga xam ne nit ki day jël ak kër voilà waa joo xam ne daa am ay kër wala mu ñëw koo xam ne gis na ko xaritam la wala bokkam la wala sax da koy door a gis mu ne ko ah mu gis ne daal aajo woon dëkk kër waaye moom so loyaas par exemple sonal nañ ko mu ne ko diw moo xam nag jigéen wala ne ko diw gis nga kër gi nii sama kër gii bu dee ko bari kër la sama kër gi nekk ci euh, Parcelles Assainies wala bi nga xam ne moo nekk fii ci jàmm gën bu Dakar mooy bu Pikine foofee kër googee te ñu xam ne benn kër goog kese la fa am feneen am na feneeni kër wala mu ñëw ci buntu kër gi ne ko sama kër gii dëkkale naa la ko mooy jox naa la ko nga dëkke ko voilà loolu nag mooy al umra voilà mu ne nag liman ñeel na bu bu waa ji defee loolu nag liman ñeel na ka nga xam ne wuhibat la kam ko jox ne ko diw yow dëkkal naa la sama kër gi mooy jël ko nga koy dëkke kooku moo ko moom mu ne wa fii la am na ci benn expression benn kaddu ci hadis bi nii la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe dane man umira umra mu ne képp koo xam ne dees koo defal loolu voilà lil majhul man umira umra mooy monsieur bee mii monsieur a dafa ñëw defal ko loolu ne ko kër gii de dëkkal naa la ko jox naa la ko nga dëkke ko kon ñu ne monsieur A moo mooy monsieur B defal loolu kooku mooy man képp koo xam ne umra umra mooy dañ koo defal loolu la ne ko dëkkal naa la ci kër gi la bu boobaa moom la ñeel mooy waaye la ñeel mu utiliser ko wali àq bi léegi nag bu faatoo nag <laughs> voilà bu faatoo mu ne wali àq bi waaw bu faatoo ña ñay nekk ca gannaaw war koo doon ñoom ñoo koy moom fa innaha nel li ñu ne moo yeneen ci ma lay saar lu tax ñu ne fa innaha ndax kat hmm? lilladi u'tiyaha day ñeel ka nga xam ne moom la ñu ko jox waaw la tarji'u du dellu ila alladi a'taha du dellu sa ko joxe mukk mooy joxe na ko jeex na li annahu mel ni mi waaw kay lu tax mu ne li annahu ndax a'ta mooy monsieur A du monsieur A la ñu waxoon moo jox monsieur B voilà léegi ndax kon bu boobaa dañ naan ndax moom monsieur A a'ta joxe na ataan joxe goo xam ne waqa'at fiihi al mawaris mooy dono yi da cee <laughs> da cee rot mooy de toute façon bu dee monsieur D moo moom affaire bi mu génn àdduna kay hein ah ñu war koo doon dañ koy comptabiliser voilà léegi ñi ko war a doon di les ayants ñi ko xam ne ñoo ko war a doon ñoom ñoo koy doon loolu la moo tax mu ne ndax waa ji daa joxe mooy monsieur euh, A ma joxe moom ah daa joxe joxe goo xam ne waqaat daal dinay rot fii ca joxe nga al mawaris li nga xam ne mooy ndono yi de. mu ne wa qaala Jaabir radiyallahu anhu Seydina Jaabir nag radiyallahu anhu wax ndax lii nii ay wuute yu bari la ci borom xam-xam yi ku dem ci sharayi rahmatullahi alayhim dina fa gën a leer sayyidina jabir nag radiyallahu anhu di leeral benn mbir fii mu ne wa qaala nee na jabirun sayyidina jabir mi nettali nett hadith bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa muy leeral mu ne innamal umra mu ne dëgg-dëgg gis nga umra yi ñu wax noonu am tëkk am kër ne dëkkal naa ko diw dëkkale naa ko diw jox naa ko mu dëkke ko mu ne allati bi nga xam ne nag ajaza rasulullah moom la ndaw li yàlla sallallahu alayhi wasallam permettre ni lii mën naa nekk lool mooy ban mu ne mooy lu mel nii an yaqura mooy comme waa ji li monsieur A mañ waxoon ne waa ji ne monsieur B hiya laka ne ko kër gii de ñeel na la umra gi ñeel na la wali aqibika ak ña nga xam ne ñoo lay doon sa gannaaw ñuy ñëw sa gannaaw di la war a doon fa amma eh, buñ nee nag nay ñëw sa gannaaw tekkiwul waa ji ba muy dund gaa yi nekkuñu fa voilà doom yee baayam ni ko jur wa ay yaqula kon waa ji danaan bii daal la yonent wala saa saa bii la bii la tëral bii hiya laka bu ko waaji ne monsieur A ne monsieur B hiya laka mooy kër gi umra gi ñeel na la wali aqibika ak ñi ñëw sa gannaaw mooy ñi xam ne ñoo lay doon fa amma ida qaal mu ne daal nag bu dee monsieur aa dane mooy ci exemple bi joxe ne monsieur A la ñuy wax ah fa amma ida qaal bu dee nag waaji dane hiya laka ma ista voilà mooy monsieur A cette fois-ci mooy ne sama kër gii de dëkkale naa la ko mooy ñeel na la fekk yaa ngi dund yow waaw fekk yaa ngi dund waaw mu ne nag bu dee loolu la wax hein hein bu dee loolu la monsieur A wax monsieur B fa innaha kon bu boobaa de kër ga umra ga tar ñëw day dellu ila saahibiha ci monsieur A mi nga xam ne moo ko joxoon parce que moom da ko conditionné dajee teg ab sart ne ko jox naa la nga dëkk ko waaye fekk yaa ngi dund loolu mooy la boo dundatul. boo génne àddina day delluwaat ci man moo tax mu ne Seydina Jaabir ne voilà bu waxee loolu nag ne ko ba fekk yaa ngi dund fa innaha kër ga umra ja tarji'u day dellu ila saahibiha ci ki nga xamante ne nii nag moo ko joxoon voilà te loolu <laughs> mu ngi noonu le léegi nag wa fi lafdin li muslim ne am na benn kaddu ci hadis bi boo xam ne imaamu muslim rahimahullahu taala moom moo ko nettali nii nii la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe dana yone daa xutba nit ñi wax leen ne leen amsiku alaykum amwaalakum ne amsiku téye leen alaykum ci seen bopp téye leen ngir yéen amwaalakum seen alal yi wala tufsiduha te bu leen ko yàq fa innahu mooy képp ku am alal boo ciy dépensé wala di ko joxe na nga seet li ngay def de voilà te loolu dina alhamdulillah euh, bu ñu génnee buntu bi ñuy ñëw wafaaya foofu dina dina gën a leeral foofu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon nañu continuer son mu ne amsiku alaykum tey leen ci seen bopp am waalakum seen alal yi wala tufsiduha ta bu leen ko yàq fa innahu ndax yëg leen ne man képp koo xam ne amara umra dafa def li ñu wax fekk benn waay ne ko dëkkal la sama kër gi ah wala sama appartement bii de dëkkale naa la ko fo hiya lilladhi umiraha ñeel na ka nga xam ne moom lañ defal lool ci exemple yi ñu doon joxe monsieur A mu B monsieur A mu monsieur B dëkkal naa la fii kooku na ko leer le kooku fa hiya gis nga appartement wala kër goog mu joxoon mu bee fa hiya kër goog ñeel na li lilladi ñeel na ki nga xam ne umiraha moom lañ ko defal monsieur bee hayyan moo xam mu ngi faatu wa mayyitan moo xam faatu moo xam hayyan mu ngi dund wa mayyitan wala faatu na wali aqibi te bu mu bee moom gaañoo day jàll ci ñi nga xamante ne ñooy ñi ko war a doon ñuy ñëw ci gannaam kon al imam Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala muy wax hadith bi ci tegu muy hadith quatre-vingt-quatorze ñaar téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñeent mu ne waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yamna'anna jaarun jaarahu an yaghriza khashabahu fi jidaarihi thumma yaquulu abu hurayrata radiyallahu anhu maa lii araakum anhaa mu'ridiin wallahi la armiyanna biha bayna aktafikum kon alimamu abdulgani rahimahullahu taala muy indi fii hadisu beneen mu ne waan ba léegi mu ngi jële beneen hadis ci mundumi ba léegi di ko jële ci kan abi hurayra saydina abu di baayi hurayra muus mu ndaw ma radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaal neena laa yamna na ngallawaay bu mu tere bu mu aaya mukk jaarun voisin jaarun dëkkandoo jaarahu ki nga xam ne dëkkandoowam bu mu ko tere ay an yaghriza mu samp xashabahu li nga xam ne mooy bantam ah comme ab poto wala ab ab jéen boo xam ne moom la war a takk la war a samp foofee ah ndax da koo soxla fii jidaari yi ca murab ka nga xamante ne nii ca ah, ah, ñagub ka nga xamante ne nii mooy mbokkam voilà summa yaqul léegi ginnaaw gi nag wax muy wax Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra bi mu waxee xarit bi gis na ñu ko doon wax <laughs> muy ndaw ngay saxaaba yi radiyallahu anhu en tout cas ñam ci doon wax jamono jooju seetlu woon na ñu bari ci ñoom doxewuñ lii léegi nag mu naan leen mooy lan mooy lii parce que mooy ñoo xam ne dañoo bokk ay dëkkandoo leen ñoo bokk frontière mooy seen kër yi ñoo sësaloo léegi nag kenn ki def benn mur bu dee ne yow seen diggante wa kenn yow da ngaa defu mur léegi nag yow sa dëkkandoo bi mooy benn mur boobu kese moom deful mur mu am loo xam ne da koo bëgg a samp foofee ca mur ba ca euh, fa nga def mur ah ndax daa am lu muy def ndax daa am lu mu ci soxla léegi bu ne loolu bu ko kenn tere loo xam ab ñag la ab sàkket la wala lu man di doon mu bëgg faa samp léegi nag benn bant yow bu ko tere yow dëkkandoom bi naan ko ah, non non non non c'est à ko kenn tere waaw bu benn dëkkandoo tere dëkkandoowam mu daal di samp li nga xam ne mooy bi bantam ci li nga xamante ne nii mooy ca miiram wala ca la nga xam ne ñagam summa yaqul léegi nag Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu daal di gis ne ah gaa yi joxewuñ noonu léegi nag moom la naan summa ginnaaw gi mu wax Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra mu ne maali mu ana lan moo ma dal mu ana lan moo tax man nii araakum ma gis leen anha muridin lii ma leen ñettali ci yonent bi alayhi salaam ne bu kenn tere dëkkandoo muy muy samp bantam ca nga xam ne cam ñagam wala ca fañ bokkoon fañ volontaire ah ca biirum ba nga xam ne wala sàkkanam ba mu def lan moo tax ma gis ngeen anha muridin ngeen dummóoyu ko du ngeen ko ah. lan moo tax ma gis loolee waaw <laughs> wallahi maa ngi wat ci yàlla man Abu Hurayra laa wax radiyallahu anhu la arniyanna biha gis nga lii ngeen di bañ a dégg hadith bii nii ah dinaa leen ko sànni te tamit dinaa leen force ngeen def ko voilà la armi yàlla dinaa leen sànni bi ha <laughs> nii nii bay na ak taafi comme seen diggante mbagg yi ba mu leer nañ comme day koy bañ koy nekk nag di ko répéter dinaa leen ko wax ndax mooy njàngaleen yonent bi alayhi salaam même bu dee ñu bari jëfewuñ ko da looloo tax sax léegi dina ma leen gis ko du mooy dam dinaa ko sànni seen diggante mbagg laa wax dinaa ko répéter ñenn ñi mooy ba mu nee gouverneur ah, ba mu ba mu ba nga xam ne da doon da Medina ala sakin afdalu salaatu wassalaam lu bari da doon da doon euh, remplacer Marwan mooy Marwan ibn Hakam ba mu fa nee gouverneur léeg-léeg lu bari bu doon dem Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu la doon wax mu taxawal ko dekkal ko fa intérim doxal ko mbir yi ginnaawam léegi nag mu ne nga am ñu ne ci loolu la woon mooy da leen imposer ne leen lii la Yonent bi sallallahu alayhi wax képp ku fi ñëw réclamer benn dëkkandoo ne dëkkandoowam bee daa bëggoon a samp bak ab ab benn benn tum wala benn ab jën boo xam ne ngir sàkketam wala lu mel noonu te sàkketu mbokkam wala foofale fañ bokk frontière mu bañ bu boobaa dinaa ko forcer que ni loolu day dox que ni am na ci droit ndax yonent ma lay saab saab moo ne bu kenn tere ki nga xamante ne mooy dëkkandoobum tere dëkkandoobum mu samp li nga xam ne mooy bantam fa nga xam ne mooy ca sàkketam wala ca miiram wala foofale kon nag mu ngi noonu ne loolu la doon wax ne lu tax ma gis leen ngeen dummóoyu ko wat naa ne dinaa ko sànni diggante mbagg yi léegi nag rahimahullahu taala muy wax fii ci xadis boo xam ne bu mujj la voilà mooy xadis deux cent quatre-vingt-quinze muy ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom mu ne waan Aysata radiyallahu taala anha anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man zalama qayda shibrin min al-ardi tuwwiqahu min sab'i aradin kon al-imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid rahimahullahu ta'ala muy wax kon indi xadis bi nga xam ne moo mujj ci buntu bi nga xam ne mooy dernier xadis léegi nag fii lan la fi wax mu ne wa an Aisha mu ngi koy jële ci ki nga xamante ne mooy sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha wa arwaha mu ne anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam neena man <clears throat> man annahu qaala man zalama képp koo xam ne dafa tooñ daal di nangu tooñ qayda shibrin lu tolloog shibr shibr lu tolloog shibr shibr mooy bu sama loxo bi gis nga sama tenk bu may bu may jàpp fi may mooy fii feeñ noonu fi may raxas ci kaw akba fi may tànk ndox mi voilà léegi nga baaraam yooyu bu ma tàllalee def nii comme bu may bu may natt yenn yi jël sama baaraam tàll sama loxo tàllal ko tuuti nga xam ne diggante baaraamu euh, pouce bi ak ba nga xam ne moo gën a kawe ngir xool diggante boobu mu ne lu toll noonu rek képp koo xamante ne nii yow tooñ nga ci suuf lu toll noonu gis nga minal minal ardi ci suuf nga nga ko toolu jàmbur wala suufu jàmbur lu tolloon yow imagine ki nga xam ne ay la ronka wala ay kii yu bari la nangu parce que am na ñu xam impôt domaine yaa Allah wala am na ñu xam ci mairie wala ñoo xamante ne ministère wala ñoo xamante ne nii ñoom waa daas xaw ma ñoom léegi yow moom mu tax jaar fa nangu suufu jàmbur wala mu am num ci jël yow bu dee lu ndaw loolu lañ la ne ku jël lu toll noonu lan moo koy dal tooñal lool mbokkam sawwiqahu min sab'i aradin gis nga la mu jël noonu te suuf si ba juróom suuf soof ba juróom ñaari suuf dañ ko koy yawmal qiyam dañ koy jël daal di koy sawwiqahu dañ ko koy yen yen lañ ko koy def mu diis gànn ci moom sax xam nga ne du ko attan jur fa mu sàcc ba juróom-ñaari suuf la ñuy boole yen ko ko defal ko ko benn càq taw boo xam ne moom lañ koy soral ci baatam xoolal lu rëy lool xam nga ne du yëngu kooku du yëngu ko gis xam ne sàcc ci kafa a ngi voilà wallahu akbar moo tax ba polémique foncière nga xam ne bëgg suuf nga xam ne Sénégal léegi loolu kese la daanaka waaw koo gis mu ngi jaay suuf ndax kii jaay benn suuf téeméeri nit wala fukki nit jaar ci ñoom seen kaw foog nga nag fii mu ne comme que rëcc na xam na monsieur le procureur wala ñi nga xam ne ñooy moom dara du ko ci fekk après day gën nag mu xoolal lii li ko nar dal voilà kon nag loolu boo demee ci sara bi eh, eh, am na boo xam ne dane di koy rëngi rëngee suuf si lay def gis nga suufloos lay lay lay lay yëngal ko mu pëndax jóge foofu ba jël juróom-ñaari suuf voilà loolu tuwi xafoo waaw teg ko ci toolu yu rëy min sab'i aradin ci li nga xam ne juróom-ñaari suuf mu ngi noonu moo tax boo demee sayyidatu Aisha doomu sayyidina Abdurrahman ibn Awf la ko doon wax fekk mu amoon ak kenn problème ci suuf mu ne ko yaa yow muy muy muy Abu Salama mu ne ko yaa Aba Salama sayyidatu Aisha mu ñëw di ko wax ne daa am problème suuf ak kenn mu ne ko mooy tul suuf mooy tul problème suuf ndax dégg naa yonent bi alayhi salaam di wax lii ci la waxee hadis yonent bi alayhi salaam nii moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha léegi nag al imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala mu génne mu andi buntu bu bees buntu boo xam ne mooy dernier buntu ci kitaabul buy wax benn xadiis kese la ci indi te mooy buntu boobu moom la gis nii buñ paree jeexal kitaabul buy wax complètement léegi nag mu ne muy numéro xadiis buntu numéro cinquante quatre ci version yi ma yor mooy juróom fukk jo waaw juróom fukk ak ñeent mu ne baabul luqata an Zayd ibn Xaalid al-Juhani radiyallahu anhu annahu qaala su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ani luqatati az-zahabi aw al-waraq faqaala i'rif wikaa'ahaa wa 'ifaasahaa thumma 'arrifhaa sanatan fa in lam tu'raf fastanfiqhaa waltakun wadi'atan 'indaka fa in jaa'a taalibuhaa yawman mina ad-dahri fa addihaa ilayhi wa sa'alahu 'an daallati al-ibil faqaala sallallahu alayhi wa sallam maa laka wa lahaa da'haa fa inna ma'ahaa hidaa'ahaa wa siqaa'ahaa taridu al-maa'a wa ta'kulu ash-shajar xataa yajiduha rabbuha wa sa'alahu an ash-shaah fa qaala sallallahu alayhi wa sallam xudhaa fa innamaa hiya lak aw li axiik aw li-z-zi'b kon al-imaamu Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu ta'aalaa kon mu ne baabu luqata al-luqata buntu luqata lan mooy luqata mooy forme mooy loo xam ne dama koo forme voilà de charian bi bàyyiwul dara ku yaakaar ne saa yi ah loolu de xanaa waaye yow may romb fii forub cent euros saa yi ah saa yi bal ma dam ma ko sama poste avancé quoi non mais moo wax loolu charian waxu ci daal ay waay <laughs> ñun ñoo ñi réer suñu diine quoi <laughs> amul dara ak lu weesu su dund lu mu ba amul <laughs> <laughs> ñun kay sax ci ñu fi ne kon nag baabu buntu al luqata li nga xam ne mooy for ramasser benn mbir daal di koy for objet trouvé mu ngi noon hadith bi tendi mooy hadith numéro deux cent quatre-vingt-seize ñaar téeméer ak juróom en fukk ak juróom-benn mu ne an Zayd ibn Khalid mu koy jële ci saxaaba bi nga xam ne moom lañ naan Zayd ibn Khalid di doomi ku ñuy Khalid al-Juhani ko joowoon ca waa Juhayna kon moo tax ñu naan ko al-Juhani radiyallahu anhu annahu qaala neena su ila laajees nañu rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laaj nañu de ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ani luqatati adh-dhahab wal fidda ci for boo xam ne loo xam ne dañ koo for muy or wala xaalis wala mooy man bu ma foroon ab boyetu or wala boyetu xaalis wala mu nekk léegi ak lépp lu taxaw seen ginnaaw seen seen kii comme monnaie yi ñu wax ah nga for cent euros wala nga for cent mille francs CFA léegi loolu léegi wala yu mel noonu wala cinquante mille francs fa ci benn pochette wala benn sac wala benn besace wala benn benn benn li nga am maxtu mbay léegi fa xaal biñ laajee ci for. woor wala ak xaalis wa fa qaala mu ne i'rif wikaaha wa ifaasaha yonent bi alayhi salatu wassalam ne i'rif yow mi ngay laaj te yow mi ko for na nga fexe xam xoolal ràññee bu baax e, wikaaha wikaaha mooy lan mooy bu dee ab sac la ab sakos la ab besace la ah gis nga buum dañuy takkee ñoor nga ñu ñoore buntu eh, eh, bañu bañu moo bañu ñoore buntu kii bi mooy fi eh, fi ñuy tëje saag bi loolu na xool bu baax voilà ñoo xam ne ca lañ koy tëje seet ko bu baax bu dee fermeture la sax fermeture na nga ko xool bu dee ne du fermeture neneen la demee loolu lépp na ko xool ba xàmmee ko léegi nag mu ngi noonu bu dee ak la nañu ko tëjeeg la koy tëj na nga ko xool bu baax waa ifasaha ifasaha mooy gis nga ci li euh, bu dee ab ab ab saak la saak ba mu ne na nga xool saak bi bu baax est-ce que cuir la est-ce que lu mu doon yooyu na nga ko seet wala loo xamante ne synthétique la wala loo xamante ni en der la lu ci man di doon rek yow loolu yëpp na ko xool bu dee ne loo xamante ni moos mooy ab tissu la boo xam ne moom ab ab tissu rek lañ ko ñawe loolu it na ko xool loolu mooy faasa bu yooyu yëpp nga xool ko ba ràññee ko ba mu leer nañ summa ginnaaw gi nag arif ha ha sana nga daal di koy yëgle xamle ko yow am at lu tolloog at na nga ko yëgle léegi nag bon c'est sûr que duñ la rek tous les jours demal di ko yëgle voilà nooy da nga koy yëgle voilà moo tax borom xam-xam ne début bi da ngay yëgle ñetti fan yu ne nga def voilà après ajjuma gu ne après semaine bu ne ainsi de suite yu mel noonu wala bokk weer wu nekk nga def benn yoon jeex na léegi nag mu ngook ba pare am foo xam ne bu dee fu ñu war a tax wala foo xam ne xam nga ne buñ ko waxee ci rajo yi gars yi dinañ ko gën a yëpp ah ah condition ba du la <laughs> du yow teg coono lu kii boo xam xam nga lii coono la coono boo xam da nga koy gardaajoo voilà mooy da nga koy gardaajoo bu dee ne bëggoo koo woon gardaajoo nga bañ koo for voilà mooy gis nga di ko di ko yëgle loolu moom da koy def voilà kon su sana nga daal di koy yëgle at fa in lam toras léegi nag bu dee yow defoo ko at ba at mi jot yow muharram nga ko nga ko foroon muharram ba muharram yëgle nga ko voilà ci liñ la wax sànq ci gàttal waaye nag bon trouvé woo kenn ñëwul manifesté wul ne moo ko moom wala ñi manifesté wu ne ñoo ko moom ñëpp ba ñëwee description ya ñu joxe ak yow saag bi ni mu mel ak la ca nekk te bu la naan arifa naan irif wikaaha wa ifasaha wa loolu mooy lëjë biiri da ngay ubbi ko xool ñaata la bu def xaalis la bu def or la nga xam na ca ne voilà bu ko defee yooyu yëpp doo boo ñëw nag ko yëgle doo ko wax parce que ko waxee gars yi dañuy xam ne moom dañu ñëw ne man maa ko moom nga ne ah mu ne la waaw man maa ci bàyyi woon temps parce que jëriwu ko fenn lu dul yow ba nga koy publicité nga wax affaire bi moom mu xam ko non waaye yow xam ngeen ne loolu taxul ñuy wax waay <laughs> waay mooy da nga koy xamal sa bopp da da koy xamal sa bopp léegi nag bu ko defee boo ko xamee. Hmm? nga daal di koy nga daal di koy ah, téyel sa bopp nag boo ko xamee nga téye information yi ba pare nag ne ah man de j'ai trouvé j'ai retrouvé un sac damaa for benn sac boo xamante ne nii bërëb sàngam képp koo xamante ne nii moom yaa ko moom sama numéro ngi voilà nga woote léegi nag noo koy def bu wootee nga laaj ko sac bi saagub lan la voilà wala sax daa am lu ma for voilà bañ koo waxi saak léegi wu ñëwee yow mbir mi ab sacoche la moom mu naan ab saaka dóola bu boobaa nga ne ko monsieur ah xam naa ñu ñaanalante jàmm ak jàmm kon du sa bos voilà parce que li ma for bokkul ak yow li ngay wax mu ngi noonu le léegi nag mu ne fayin lam tonraf boo ko defee ak yëgle ko waaye amul kenn ku manifesté wu wala ñi manifesté wu kenn ñi ñëw ne ñoo koon kenn du ci ñoom voilà parce que description yi joxe baaxul du moom kon nag boo wala kenn ñëwul sax mu ne bu boobaa façon ah, man nga ko ko la neexee ko ko utiliser ngir sa bopp voilà waaye utiliser ko léegi a na ah déedéet wal takun wadiyatan indak na nekk loo xam na dénkaane la sax ci yow mooy loo xamante ne nii mooy yëgal ne alalu nit la voilà sauf que charia may nga nga nga man koo utiliser parce que ka ko moom ba léegi ñëwagul léegi nag na nekk mais luñ la dénk indaka fa yow fa ida fa in ja taliba yawman min ad-dahri léegi nag ka nga xam ne moo koy sàkku ta moo ko moom bu manifesté woo ñëw benn bés ci ci at ci ci ca dund saa bu ñëwee amul que yow yaa ngi ko foroon l'an mille quatre cent quarante au euh, mille quatre cent vingt quatre hein muy ay côté ay l'an deux mille et quelques yooyu nga ko deux mille et quelques nga ko foroon léegi yow waa ji manifesté wu l'an deux mille trente voilà mooy daanaka wax yow affaire bi trente ans ou vingt ans ci kanam la ñëw même bu ñëwee yow ma doon ne ah non non non affaire bi yow man un an laa ko defal ba ma ko yëglee bon ñëwoo woon man dépensé naa ko tant pis ah ah non non non tant xanaa déggoon yonent bi alayhi salaatu salaam wax wa mooy loolu nga dépensé woon dëgg la sariya moo la ko mayoon kenn du la da ngaa sàcc xalal xaalis jàmbur ndax sariya moo la la comme que def nga ko un an bu la soobee mën nga koo utiliser voilà mais nag à condition ne loolu ngay utiliser du sa alalu du comme si doo doo doo fàggoo lool sa bopp de yëgal ne ba léegi jàppal ne luñ la dénkoo ak dénkaane la boo xam ne dañ laa permettre nga mën koo utiliser fa in jaa abu dikkee taalibuha ki nga xam ne moo koy sa te mooy borom yow man benn bés mina dahri ci ci jamono ji fa addiha ilayhi na nga ko ko delloo waaw na nga jël mbir mi restitué ko jox ko ko nee na wasalahu an dalatil ibil léegi nag yeneen ci wàllu sàttan ko ko doon laaj laaj ko an dalatil ibil mooy gëléem bu réer voilà gëléem yi nga xam ne dañuy réer gennu gëléem wala yoo xamante ne nii da nekk ci àll bi gis ay yoo xam ne moom en tout cas li ñuy wane yëpp mooy ñii dañoo réer quoi ah ñii dañoo réer way fii ñu nekk moom léegi nag faqaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne mu ne maalaka wala haa mooy moo yeneen riwaay yi dafa mer ba li nga xamante ne nii yi yoon di jóg mooy côté ndax mer ci kaw kaw gii eh, ci bopp bi ci kaw nii muy jëngatu ndax mer ne lan moo lan lan nga amal maalaka wala mooy lan mooy sa yoon ci moom voilà gëléem yu réer gëléem gu réer lan moo ci sa yoon lu tax ndax mu ne danxaa bàyyi ko gëléem boobu réerul gëléem du réer fa inna maaha xidaaha wa siqaaha ndax moom gëléem gi am na xidaaha mooy sabowam yi tànkam yi moom moom man na cee dox fu wa siqaaha te am na li nga xamante ne moom lay naan gëléem nga xam ne bu naanee moo bu xasee remplir biiram bi noonu ay réservoir d'eau ay yoo xamante ne daanaka ay bassin de rétention ndox la yu bari yoo xamante ne nii loolu koo téye du soxla naan moom mu am loolu wasiqa am na nag la koy nandal taridul maa te tamit mën nay wër gis nga doxam gu bari goog ak mën a wëram gi fopp foo xam ne fala oasis am ndox nekk taridu day ñëw di naan almaa ak ci ndox yi nekk ci àll bi wata kulu shayar di lekk ci li nga xam ne mooy garab yi nga xamante ni nii ñoom ñoo nekk ci àll bi hatta yajidaha rabbuha ba ni nga xam ne ci la koy trouver ci la koy gise ki nga xam ne mooy boroomam ndax moom loréer moom moom mooy mooy moom du du du ak cànku kay ak cànku du ko yombanal noonu ci mbe ci ci biti même bu dee sori na fa mu dëkk moom kon gëléen gàtt yi nag voilà bu dee xar la nag yonent mi alayhi salaatu wa salaam moom la mooy ay xar xar bu réew moom nan laay def fa qaal sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jël ko fa innama hiya lak ne ko jël ko ndax moom kat fa innama li am ba laka ñeel na la mooy bu dee ay ay ay moom loolu jëlal aw li axika ndax boo wala rek nga bàyyi ko fa sa beneen mbokk boo xamante ne ku ko fa romb moom mu jël waaw aw li bi wala rek nga bàyyi ko fa tilli bi ndax tilli bi moom bu ko rombee xar yi moom da leen di faagaagal wala xar mi kon nag mu ngi noonale kon lii mooy li nga xamante ne nii fi la buntu bi yem waaye it moo clôture moo tëj kitaabul buyu' yoon nag ñu yem ni insha allahu taala